wala alfaadixa baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim fa ida nsalaxa alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhum waxuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kulla marsad fa in taabuu wa aqaamuu alsalaata wa aatawu alzakaata fa xalluu sabiilahum inna allaha gafuurun raxiim suñu boroom tabaaraka wa taala muy wax ci juróomi ci juróomu laaya bi kon mu ne li nga xamante ne nii mu ne nag fayidan salaxa bu dee na nag jeex na al ashhurul xurum muy weer yi nga xamante ne nii mooy weer yooyu ñu ormaal loolu nag lii moo tax lenn ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim doon wax naa noo lii déxel bi fi mu tàmbalee mooy ashurul xurum yi nga xam ne moom lañ xam muy ñoom li nga xamante ne nii zul qiyada ak ñoomin zul xijja commencé woon ca rajab bu njëkk ga rajabu mutar ba weesu woon ndax moom rajabun fard léegi nag muy ashurul xurum yi zul qiyada zul xijja ak li nga xamante ne muharram tey rajab jeexoon na léegi loolu bu amee rek mooy jeex na waaye lool loolu ginu dëgër parce que nan nga leen koy yëgalee instant bii ñoom yéeféer yi ñuy dóor a yëg mbir mi am ñeenti weer alors que yow weer wa tàmbali woon na bu yàgg yàgg li moo tax li gën a dëgër lii li ci suñu boroom jublu wallahu taala alam mooy lan mooy mooy rek li nga xamante ne nii dëxël bi nga xamante ne nii mooy dëxël bi mu leen tegaloon te ñu waxoon la mooy jeex ca rabi'un saani ca fukkeelu at fukkeelu fan ba foofule lay jeexe loolu la naan way daan fay daan salaxa bu juróom ba jeex al ashhurul hurum <coughs> mu yi nga xamante ne nii weer yooyu nga xam ne ci lañ leen xormaalal seen deret yi duñu leen ci def dara ak seen alal yi ñu nekk ñoo xam ne dañuy mën a dox seeni yitte di vaquer à leurs préoccupations bu jeexee nag faqtulul mushrikiina yii bokkaalekat yi léegi bu ngeen leen jàppatee na ngeen leen faat mooy ñi nga xam ne amatuñu dëxel benn dëxel amatuñu ko ndax waxoon nañ la ñeenti weer yi bu weesoo ña nga xam ne amoon nañ dëxel bopp ñeenti weer ñoom dañuy des ci seen dëxel ba fekk ñu ngi doon respecté la leen boole woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ñi nga xamante ne fukki at la ñamoon kanta ko ci amatul nag mooy wooteek lislaam bi ak ci na ci yow léegi nag lan moo tax suñu boroom wax li mooy fokk ñu nangu ñoom dugg ci lislaam rek ñu nekk ci ronu li nga xamante ne mooy jullit ñi ba jullit ñi daal di leen jiite siinoo rek mooy yéeféer yi fu ñu man di toog ñu ngi xool nan la ñuy faye lislaam loolu moo tax suñu boroom nag ne bu jeexee weer yoo yële ñu ne nàppal faqtulu fu ngeen leen fekkati rek na ngeen leen faat ñoom ñan al mushrikiina ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi haythu wajadtumuhum fu ngeen leen mën a trouver fu ngeen leen mën a fekk wa xuduhum nag leen ngeen jàpp waxsuruhum na ngeen leen tëj waqudu lahum kulla marsad te nag dee leen leen épier mooy fépp foo xamante ne nii fu ñuy jaar ak yooyu rek nañ yëg ne ngi ci xat-xat ndax loolu bu ñu ko deful léegi bu ko defee dinañ nangu du nekk ci ronu njiit yi nga xamante ni mooy réewum jullit mi wala rek ndax bu ñu ko deful problème mooy am ci kanam ndax loolu moom xam nañ ci dara ndax accords yi ñu amoon ak waa si dara lañ ci respecté wul woon ak ña nga xamante ne ñooy waa Banu Bakr ña ko xottu woon ci ñoom te loolu moom day dan la mooy li nga xamante ne habitude la ci ñi nga xamante ne nii ñoo yéeféer yi tam ni ko suñu borom di waxe léegi ci la ay yi nga xam ne moo ci tegu mooy accord ay man poñ bu ñuy respecté ku jullit daa fekk seen intere na ci bés bu ñuy am lii rek di dal ci jullit ñi lool nag suñu borom nag ne man lool xam na maa leen ko gën a xam yéen jaam yi kon nag teg leen leen ci xat-xat fu ngeen leen fekk da ngeen leen jàpp faat leen wala ngeen jàpp leen tëj di leen tëj wax suruhum te tamit di leen épier di leen surveiller kulla marsadin fépp foo xam ne fu ñuy jaar la man faa nekk ci yoon ngeen man faa nekk di leen surveiller na surveillance yi tal fu tar fa in taabu bu ñu tuubee nag dellu ci seen boroom wa aqaamu salaata ñu nangoo taxawal julli wa atawu zakata nangoo joxe zakat fa xallu sabilahum bàyyi leen seen wu yoon ndax bu boobaa mooy ay jullit lañ comme yéen inna allaha yëg leen ne boroom bi tabaraka wa taala ghafuurun aji jéggégga jéggalaa koon la rahimun aji yërëm aji yaatu yërmande la mu ne way na hadun lii nag la boroom bi wax léegi nag muy leeral ndax lii léegi nag muy leeral nag mbir yi ne wa in ahadun waaye nag bu dee daa am kenn minal mushrikiina ci way way bokkaalekat yi nga ne ma wax leen li ngeen di doxal ak ñoom istajaaraka mooy bu dee gàttam ab àppam dafa jeex léegi nag mu ñëw ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam damay nangu damay nekk bëgg daal di di sàkku sa jiwaar mooy daal nga nekk koo xam ne yaa may aar yaa may yaa may yiir na di ñaan nga xam ne mooy sa amaana daal nekk ci li nga xam ne yaa may yaa may kóolut sa kóolute ci li nga mooy rey géeg yooyu ak li nga xamante ne daal nekk ci sécurité ne fa ajirhu kooku nanga ko defal loolu mooy teg ko ci sécurité daal di koy jàmmal hatta ba kera yasma kalam allah ba ni muy déggee li nga xamante ni mooy kàddu borom bi di alquraanu borom bi ma ginnaaw gi ablighu na nga ko jotale ma mana fa nga xamante ne mooy këram mooy waa këram wala waa dëkkam wak fa nga xamante ne muy faray amek kóolute zalika dawo gisee lii nag bi annahum qawmun la ya'lamun ay nit lañ yoo xam ne ñoom yéefér yi qawmun ay nit lañ yoo xam ne la ya'lamuna xamuñu ti li nga xam ne mooy diine yàlla ji de dañ koy noonoo ta xamuñ ci dara te lii aay bi am solo la mooy li suñu boroom na ne kon mooy réewum jullit bi ab yéefér mën naa am réew moo xamante ne nii réewum jullit la di doxal sharia kese léegi nag ñu laaj comme buñ jëlee exemple léegi su réew yi koy doxal bariwul ay Arabie saoudite ak yooyu léegi buñ jëlee exemple boobu daal léegi am koo xam ne citoyen keneen la américain wala keneen ak ku man di doon nga xam ne du jullit waaye nag mu ne day ñaan li nga xam ne mooy visa ngir ñëw ci réew ba bu ko góor gi joxee loolu mooy mooy kooku mooy ñaan na li nga xamante ne mooy stajaaraka ñaan na sa jiwaar mooy bu ñëwee yaa ko war a li nga xam ne mooy sécurité ak war a toppatoo léegi nag est ce que nag da koy indi ci dëkk bi bàyyi koog woy sàggan yi mu nekk ak ñi nga xam ne waykat yeeg mumbaaykat yeeg rumbaaykat yeeg xumbaaykat yi ak ñi nga xam ne fokat yeeg ñi nga xamante ne matchkat yeeg kajjkatu bal yi déedéet doo def noonu danga koy boole fi nga xamante ne nii mooy ci jàkka yeeg fi nga xamante ne fa lay dégg kalaam Allah ci conférence yi bu amee nga ne ko ñu dem waaye di complexe complexe ba mel ni suñu doomu jamono nga xam ne gis ku gëmul yàlla ñuy wax ci kanam alquran sax wala affaire yàlla sax ñoom dañ koo nee nañ dañu ci am dañ ciy rus daal non non non boo déggee nag suñu réew mi nga dégg ñeen naan non da xam ne réew mi ay jullit rek ko quoi am na ay chrétiens moo tax chrétiens yi ñeneen ñi du ñu wax ñoom ñoo leen di waxal de toute façon mbir mi du chrétiens yi la gën a déranger de mooy ñoom ñiy woote day jullit lañ ñoom ci seen bopp doxaloon charia ñoom la gënoon a déranger wal iyaadu billah moo tax bu ñu waxe rek ñoom ñooy ñuy tëb léegi nag ñooñu doo leen boole sàggankat yi da leen di boole fa ñuy dégg alquran ci yéefér yi waaye bañ lislaam nañ def te xamuñ lan mooy message u l'islam boo leen ajee ndax mas ngaa lire alquran wala boog ab traduction masuñu cee lire ak xaraf ba pare nag taxaw di wax naan l'islam nii la alquran lii la lépp nekk kadib léegi nag ngir nag indi leen buñ ñëwee nag am opportunité yow nga daal di leen yiir nañ leen indi fexe leen kaddu borom bi di alquran ak waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam na agsi ci ñoom ñu dégg ko ba nag mu dindi seen faux préjugés yi ñu am mooy yi nga xam ne moom lañ ma sa jàpp ci seen bopp yi ci l'islam te baaxul bu ko defee ñu dégg xam li nga xamante ne nii mooy alquran kon nag loolu la mu ne nag kayfa man sax maa ngi leen di laaj sama borom man seen borom kayfa moo naka yakunu lay nekk lil mushrikiina ñeel way bokkaalekat yi ahdun benn pacte ak benn accord indallaahi ñoom lan la ñuy amee benn pacte fa seen borom wa inda rasulihi ak fa yonent bam yone ndawam ndawam bi moom alayhi salaatu wassalaam ñoom nan lañ koy amee te ñoom dina wax li ci kanam lan ñoom nañ mel illa alladina ba mu des ñi nga xam ne ahadtum ñoom di amoon ngeen ak ñoom ay accord indal masjidil haram ca ma jàkk ja nga xamante ne nii moom ngeen armal famastaqaamu lakum ñoom nag lu ñu ci respecté rek fastaqimu lahum yéen nangeen ngeen coo wooral daal di respecté respecté leen ñoom itam accord ba ngeen amoon ak ñoom inna allah ndax dëgg-dëgg buur yàlla yuhibbu moom te dafa sopp lool almuttaqiina waaye ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom tabaaraka wa taala lii mu ngi wax ki ñu doon wax ci raw rek te sulhul hudaybiya moom lay wax nii na ngeen amoon ak pacte ña ko ci ñoo ñooñu moom fekk ñu ngi koy respecté di ci coow wooral topp ci yéen itam na ngeen coow amoon moo tax ñoom ba seen délai ba dix yi ñoom fa ngeen lem di respecter mbir yoneen ne kayfa naka wa in yadharu aleykum moo yéefér yi nan la ñuy pacte bu ñu am ak seen borom ak ndawam bi alayhi salatu wasalaam te ñoom in yadharu wa in yadharu aleykum bees leen jekkoo noot leen laa yarqubuuna yéen jullit ñi ëpp leen nag am néemi seen kaw am occasion boo xam ne mën nañ leen leen ci faagaagal laa yarqubu fiikum duñu xool ci yéen di bàyyi xel benn accord quoi wala amoon na ay yu ñu séqoon wala zimma mooy duñu ci xool illan ak jege ñaale wala ma waaye duñu duñu ci boole duñu xalaat sax di bàyyi xel li nga xamante ne accord boo xam ne moo doxoon seen diggante ñoom déedéet yurdunakum li am ba des gis nga ñoom yéeféer yii daal lenn rek la yurdunakum dañ leen di gërëm loo yéen woy ngëm wàlla yi bi afwaahihim ci seen kàddu yi mooy seen seen seen discours pompeux yi naan ay droits de l'homme yi wala c'est l'humanité yooyu dañ leen koy wax rek waaye mooy li ñu waxoon ne xam ngeen ne mos bakkanu américain xaaju la yem ak bakkaru sénégalais mooy militaire américain bi man naa def ay crime de guerre kenn du ko yóbbu TPI kenn du ko yóbbu CPI tribunal pénal wala cour pénal mu ko am nag accord pays yu bari ne doomam sax bu nee ci réew moomu ko ay Sénégal amuñu droit di ko extrader même bu dee ne cour pénal international ñoo ko soxla te nag bu dee bakkanu Yougoslave bi ñoom Milosevic ak gaa yoo yële ak africain yeeg ñoom ban gaa yooyu moom mooy dee ñu traduire leen ca kanamu justice justice yóbbu leen cour pénal international ne dañ leen di juger yaakaar nga ne mos ñoo ñeem nañ kon nag lool bu dee yow yow ci pays pauvre yi rek noonu lañ mel ak ñoom lan ngay xalaat ñi nga xam ne ñoom lañ gën a jàpp ñoo gën a doye di ci kaw suuf ñi ndax noonu lañ leen di gisee mu ne yurdunakum dañ leen di jéem a gërëmloo rek yéen jullit ñi bi afwaahihim di seen kaddu seen gémmiñ yeeg seen seen idée yeeg seen yooyu ñu leen di wax naan leen ay la protection des droits des femmes et des enfants ak yu mel noonu des droits de l'homme la liberté yooyu loolu dañ leen dañ koy wax rek ngir gërëm loo leen di seen gémmiñ yi wata baa waaye ak bañ na xulubuhum seen xol yi aka ñu leen a bañ wa aksaruhum te lu ëpp ci ñoom faasiquuna dañoo génn topp te ay mœurs légères la ñor boo fi gisee gaa yi nga xam ne ñoo jiite réewu tubaab yeeg yooyu di jéem a doxal ni kaw suuf ñoo fiy indi humanité koo ñu xool mooy am mœurs légères am na femme bu koy tuumaalu sàkkute ne da ko doon yàkkataan fële wala boog daa séqoon ak moom lii wala boog tee consentante moom àndoon na ci yu mel ñu mel noonu lañ man na mën a taxawee moo tax ñooñu wa aksaruhum lépp ci ñoom fasiquna dañoo génn topp nan lañ mën a taxawee ne ñoom nag ñooy gindi ñi nga xam ne ñooy waa addina bi yéen julli ñu topp leen ci suñuy ñuy tànk wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa alamin